al-imaam an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shaafi'iyu Abu Zakariyaa fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam kon ci suñu jotaay bi ñu génn euh, euh, fii baabi tawba fii baabi tawba euh, gisoon nañu yi nga xam ne mooy limu bombastale woon bunt bi ndax mooy ñaareelu bunt euh, li nga xam ne moom la tegoon ci kanamu bunt bi li mu waxoon leeral ci wàllu charti tuub ak euh, yi ci jëm ginnaaw gi mu indi woon ay laaya yu mu jële woon ci alquran euh, di xiirtal jaam yi te di leen woo di leen sant ñuy dellu ci borom bi di tuub tey nag al imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu yëndi xadis bu njëkk kon ci buntu bi muy xadis numéro treize fukk beeg ñett mu ne wa an abi hurayrata radiyallahu taala anhu annahu qaala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min sab'iina marra rawahu al-Bukhari kon al nawawi mu yende hadith bu njëkk mu ne wa abi Hurayra kon hadith bi muy njëkkandi fii mu ngi koy jëlee Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu euh, moom mi nga xam ne moo ëppalum solo hadith ci sahaaba yonent bi yu nettalee hadith euh, jële ci yonent bi ci sahaaba yi wa ardaahum euh, jiitoon nañu gisoon ko mu wa abi Hurayra kon mu ngi jële hadis bi ci saydna abu hurayra radiyallahu anhu yal na ko borom bi gërëm annahu qaal nee na sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama yaquulu muy wax naan wallahi waat maa ngi waat ci yàlla ne inni man miiri rasulullah sallallahu alayhi wa sallama la astaghfirullah dinaa ñaan ah, suturaak borom bi njëkkalu yàlla wa atubu ilayhi tamay tuub dell ci moom fil yawmi ci bés bi aksara lu ëpp min sab'ina marra lu ëpp euh, euh, juróom ñaar fukki yoon lu ëpp soixante dix soixante dix mille fois ci bés bi mu ne xadiis bi rawaahu soloo na ko al Buxaari ki nga xam ne mooy al imaam al Buxaari xadiis bii nii day wane lan kene yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak ki mu doon mooy nga xam ne maasum la mooy koo xam ne boroom bi daf koo ñoŋal ci muy def bàkkaar bu ndaw ak bu mag waaw yonent yëpp maasumuuna lañu hatta liñ naan bàkkaar bu ndaw loolu borom bi daf leen koo ñoŋal mënuñu koo def c'est impossible waaw malgré loolu day tuub day ñaan njéggal ci boroom bi tey tuub bi dellu ci moom. moo taxoon waxoon naa la fan yekk ne tuub amul ñu naan ñi nekk ñi ba ah ñi gën a yi ñoo ko soxla wala ñi nga xam ne ay awaam lañ après ñi ka non ñépp ko soxla waaw ndax borom bi moom moo sopp lool te moo ko def jaamu yàlla bu dee yeneen ci bi alayhi salaatu wassalaam mi nga xam ne ak yeneen kii nga xam ne alayhimu salaatu wassalaam ñoom man du ñu def bàkkaar man mu koo def ñooy dellu ci boroom bi di tuub di ñaan borom bi jéggal leen ah ci bés bi lu ëpp ah juróom-ñaar fukki yoon soixante-dix fois kon lan ngay xalaat ñi ci des lu ëpp waaw léegi mooy xadis bi rawaahu soloo na ko al Bukhari yu al imaam al Bukhari yu rahimahullah na ko noonu sëriñu al imaam al Bukhari soloo na al imaamu al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhima ku kon nag bi fii ban lëkkaale la am ak puntu biñ ah baabu ba bunt bi nga xam ne mooy buntu ah tuub di dellu ci borom bi tabaaraka wa moo mooy yonent bi saa saam neer day jéggalu borom bi wa atuubu ilayhi day dellu ci moom waaw waaw léegi nag mu ne kon. xadis bi ci tegu muy xadis numéro 14 mu ne waanil Agharr ibn Yasaar al-Muzani radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa ayyuhan naas tuubuu ilaa llaahi wastaghfiruuhu fa innii atuubu fil yawmi mi'ata marra rawaahu muslim rahimahullah kon al imaamu Nawawi rahimahullahu taala mu ne waanil Agar mu ngi jële ci saxaaba bi nga xamante ne ni mooy al Agar la tuddoon ibnu di doomu ku ñuy wax Yasaar di doomu ku ñuy wax Yasaar mooy al Agar ibnu ibnu Yasaar baay ji moo tuddoon li nga xamante ne nii mooy mooy Yasaar al-Muzani te ko joowoon ci waa Muzayna ku ko dëkkoon ci benn waa solo woon bu mag ci arab yi ñooñu xam ne Muzayna ku fa dëkk moom lañ naan al-Muzani duñ ne al-Muzayni comme Quraysh duñ wax al-Qurayshi al-Qurashi kon al-Aghar al-Aghar moo mëlee al-Muzani am ñu naan al-Juhani mais benn lañ ñoom benn lañu walla mooy ñooñu al-Muzani walla al-Kufi rahimahu radiyallahu ta'ala anhu saxaaba la woon ci bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne neena qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne te lii nii al agar ba mu koy wax da doon kii la doon wax mawlaana ibnu Umar la doon nettali moo tax boo demee ci Sahih imam Muslim ni mu ko ëndee ni mu gën a kii da ne moom Abu Burda nga xamante ne ni Abu Burda di doomi Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu moo ko jëlee ci al-Aghar mu ne sami'tu al-Aghar man di dégg naa al-Aghar wa kaana min ashaabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yuhaddithu ibn Umar annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mun di xadis bi mu ne man man maa ko dégg man Abu Burda moom al-Aghar bi sahaaba woo bële tab mu muy leeral mu ne wa kaana kenn ci riwaat yi wala moom muy Abu Burda am daal kuy leeral ne wa kaana te moom da daa bokkoon te daa nekkoon min ashaabi nabi daa bokkoon ci sahaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yuhaddithu ibnu Umar doon doon waxtaan doon nettali di wax xadiis di di wax waxal euh, di di di wax ki nga xam ne mooy ibnu Umar bi Mawlana ibnu Umar doomu Seydina Umar ibnu al-Khattab Abdallah gis nañ xadiisam jamono yee moom mbokk saxaabaam di al-Aghar di ko nettali xadiis ci Yonent bi sallallahu alayhi wa nga gis ci nga naan doo man moo boo man may saxaaba muy saxaaba soxla moom may nettali déedéet saxaaba yi ma suñoo mel kon nag mbir mi mooy yow manoo ne man daal man maay jàngale man maay kii bi kon nag du ma déglu keneen laa dul déglu man daal li ma xam doy na ma déedéet loolu du waxu ko yeewu yàlla tere muy waxu boroom xam-xam de rahmatullahi alayhi kon nag al agar kon lii la mooy Seydina wa Mawlana Ibn Umar la doon nettali lii mu ne ko qaala annahu qaal mu ne ko qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama neena ya ayyuhan nas yéen nit ñi tuubu ila allah dee leen tuub di dellu ci nga xamante ne mooy seen borom de tabaraka wa taala fa inni ndax kat man ah wastaghfiru wala wastaghfiru tuubu ila Allah te da ngeen koy ñaan li nga xamante ne nii mooy mu jéggal leen suturaal leen am nga al al mirfar mooy casque mooy casque loo xam dañ koy def ci bopp ngir muy aar bopp bi comme militaire beeg yooyu moo tax keroog ngay dégg ci hadiisu aj eh, ubbi Makka gi ñu naan la yonent bi alayhi salaam keroog. te ci boppam al mihfar la tegoon mu ngi tegoon li nga xam ne mooy casque boo xam ne ngir protéger ci fett yeeg xeet yeeg ak dóor dóoru jaas yi bu dee léegi nag mooy casque yi rek voilà comme waa ji nga xam ne moom militaire la wala ki nga xam ne daa yéeg galoon sol casque mooy loolu mihfar la ko loolu araab di tudde ndax la day aar bopp bi nga xam ne da koy suturaal ba li nga xamante ne nii gaañ yi du ci dal léegi nag wastaghfiruhu mooy sàkku leen ci seen borom mu daal laal muural leen seen yi nga xam ne moom ngeen nekke te du mu ñu ñaw te bu ko wuññi woon kenn dootu leen topp kenn doot yéen yéen yéen bu boobaa amaana sax ah mooy mooy mooy mooy mooy euh, musuwaar bu ñu ñendoo sànni ko sax la gaa yi di gën la yéen voilà léegi nag surtout di kese fi ne ñaan bu jéggal leen ko fa inni ndax man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam atubu fil yawmi <coughs> alhamdulillah damay tuub ci bés bi mi'ata marra li nga xamante ne mooy cent fois cent fois dinaa tuub ci bés lu tolloog cent fois lii nag moom <clears throat> nga ne ma waa fee dane woon akthara min sab'ina marra hadith sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu biñ génnee dane woon man damay ñaan njéggal ci sama borom day dellu ci moom ci bés bi lu ëpp soixante-dix fii mu ne cent ñu ne la est da que loolu yàpp nga ku la ne de man maa ngi def lu ëpp soixante-dix fee mu def cent loolu yëpp sax li ci gën a mbir mi mooy du al adad adad boobu kontul mooy ne nekkul mafhumul adad yi li nga xamante ne ni al usuliyun rahmatullahi alayhim ñoom de xam nañu ko <coughs> mooy affaire bi buñ la nee si nombre bi ñu wax tekkiwul moo tax loolu usul li gën a dëgër mooy loolu du dëgër mafhumul adad mooy bu ma waxee ne bon man damay def cent fois comme li suñu boroom wax sawaa'un istaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum in in in in in lahum sab'iina marra falan yaghfir allahu lahum yonent bi sallallahu alayhi wax ko comme ni nee ci suuratu tawba ne gaa yi gis nga naafiq yu yées ta bopp moo ci ñoom nga daal di leen moo yem nga daal di leen ñaanal njéggal wala nga ñàkk leen a ñaanal njéggal boo leen ñaanaloon njéggal juróom fukki yoon soixante-dix fois it man borom bi tabaaraka wa taala dara laa leen du jéggal loolu noonu li gën a dëgër borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañu ne loolu day wane bari waay la ci suñu borom tabaaraka wa taala jublu mooy waxul ne léegi kon man naa de naa ëppali soixante-dix fois xam naa bu ma defee juróom-ñaar fukk ak benn kon bu boobaa borom bi kon dina leen jéggal déedéet daa bëgg wax lu ma bari bari ngir wane lu bari la loolu ko sela fii Euh, miata marra yi tekkiwul xam nga sab'iina aksara mooy lu ëpp loolu noonu nga ne waaw lu ko ëpp waaye mooy ci cent la loolu mooy li nga xamante ne nii ngir wane bari waayam mooy dina def minimum bi nga gis mu yonent bi saa saa dina def cent mais dina def lu bari lu ëpp cent loo xamante ne nii ndax lim nii rek mooy adat bi da koo lim noonu waaye tekkiwul ne foofu daal la mbir yi lemu ndax li nga xamante ne nii moom lañ la wax léegi ci li nga xamante ne nii nekkul loo xamante ne nii lu dëgg lu lu lu kii la ci wàllu usul du mooy mooy duñ ci bàyyi xel mooy bu ma waxee la ma ciy déggee voilà kon nag mu ngi noonu le kon nag mooy mbir mi ah woo jaam yi ak yépp bu dee moom mag fi mu toll di di xërtal ñi nga xam ne ñooy xeetam ci li nga xam ne mooy istighfar taw ba ñuy dellu ci borom bi ni ñaan mu jéggal ko waaye ah mu jéggal leen tey tuub jëm ci moom kon nag mu ngi le kon nag ñi nga xamante ne nii ànd ak li suñu borom ne ko wa eh, ne jéggal lañ la maa taqaddama min dambika wa maa ta'akhkhar li nga xamante ne nii mooy eh, li jiitu ci say bàkkaar ak li mujj yëpp te loolu tekkiwul bàkkaar ñun li ñu régge bàkkaar ah mukk mukk mukk mukk loolu moom tekkiwul loolu voilà mooy loolu dëgg dëgg borom bi tabaaraka wa moo xam lu tax muy wax loolu am bor ak ku yonent bi alayhi salaatu salaam alhamdulillah waaye borom xam-xam i am na yuñ ci wax yoo xamante ne nii comme wane ne mooy ne de toute façon nit ku baax saa su ne ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam sikk nekkul na ci waxtu wu nekk. tierce bu nekk day gën a yokk ci boroomam di gën a géeju boroom bi bu du jeex comme bu du jeex tout le temps bi da koy wan loo xamante ne nii xamu ko woon démb wala xamu ko sax minute bii weesu mooy ci ci jamaalu boroom beeg yooyu ak li jëm ci xam-xamu boroom bi tabaaraka wa taala ndax amul fu mu yem amul fu mu yem moo tax découvrir kese la ni dem mais manoo ko jeexal ndax boroom bi moo moom ay mbiram du loo xamante ne dañ naan jeex na waaye terminus baa ngi loolu nag mooy fu mu romb rek étape bu mu romb mooy étape ba mu romb day gis ne ginul mooy na bu ne na war def na ko moom yonent waaye saa na war a jaamoo borom bi def na ko waaye bu dépassé ko day gis ne mënoon naa gën a yokk voilà loolu la ñuy wax lool wax la ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim waaye yàlla tere ñu ab bàkkaar boo xam ne moom la defoon lay tuub ta'ala a'lam kon hadith bii al imaam al imaam an ta'ala mu ne rawaahu solo na ko muslimun al imaamu muslim ibn al hajjaj al qushayri <clears throat> nga xamante ne mooy al imaamu euh, ahmad moom daal dina moom it daal al imaam di sëriñu al imaamu muslim ibn al hajjaj solo na ko wallahu ta'ala alam kon nag ñu romb ci hadis bi nga xam ne moo ci tegu mooy hadis quinze waaw <laughs> kon yaqulu al imam an-Nawawi rahimahullahu taala ah, wa an abi Hamza Anas ibn Malik al-Ansari xaadim rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu taala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lallahu afrahu bi tawbati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin fala muttafaqun alayhi wa fi riwayatin li muslim rahimahullah lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi hiina yatuubu ilayhi min ahadikum kaana ala raahilatihi bi ardin fala fanfalatat minhu wa alayha ta'aamuhu wa sharaabuhu fa ayisa minha fa ataa shajaratan fattaja'a fi zilliha wa qad ayisa min raahilatihi fa baynamaa huwa kadhaalika idh huwa bihaa qaa'imatan 'indahu fa akhadha bi khitaamihaa thumma qaala min shiddatil farahi allahumma anta 'abdii wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil farahi al imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala muy ñëw kon ci hadiisu 15 mu ne wa an Abi Hamza mu ngi koy jëlee ci baayu Hamza nan la tuddoon Anas ibn Malik al-Ansari di Seydina Anas di doomu ko ñuy wax Malik te bokk ko joo woon ci waa Lamsaar te muy Seydina Anas moo tax mu teg ci ne xaadimi Rasuulillah sallallahu alayhi wa ki nga xamante ne nii moo doon liggéeyal eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moom Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ibn Nadr ibn Damdam al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu mu ne annahu qaala neena mooy xaadimu rasulillah di liggéeyal ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallama mu ne yonent bi alay saa nee na lallaahu wat naa ne da këre borom bi de gis nga borom bi ngir dëgëral wax afrahu mais moo gën a moo gën kontaan moo gën bëgg bi tawbati abdihi ci tuubug jaamam min ahadikum ci kenn ci yéen saqata koo xam ne dafa rot ala ba'irihi mooy dafa jóge ci kaw war waay wam yéegoon daal di wadd daal di daanu waaw waqad fi ardin fala fekk moom sànk nag réeral na li nga xamante ne nii mooy war waayam boobale hein ci suuf soo xam ne ak ndand foy foy la mooy suuf bu amul dara waaw ndam du léegi bi mu demee noonu mu ne lii muttafaqun alayhi hadis bii de al imaamu al buxaari naka noonu al imaamu muslim ibnu al hajjaaji al qushayriyu an naysaburiyu rahmatullahi alayhima daal dinañ koy solo léegi. hadis bi fii lee léegi mais mu ne wa fii riwaayatin li muslim waaye boo demee ci am na beneen façon boo xam ne imaam muslim feneen fu mu ko soloo foo xam ne moo gën a gudd lii waaw foofu lan la yonent bi alayhi salaatu salaam dane lallahu ashaddu farahan waaw lallahu ashaddu farahan mu ne moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam wat naa ci yàlla keneen borom bi tabaaraka wa taala de moo gin a tar ak mbégte ak contentement content content kon ak content waaw bi tawbati abdin ci tuub tuubu ja abdihi ci tuubu benn jaamam xiina ya tuubu ba ba muy delluwaat ci borom bi borom bi day day day tar mbégte content ci jaamam boobu di dellu ci moom mooy gina taruk mbëkke min ahadikum ci kenn ci yéen kaana nekkoon na ala rahilatihi ci kaw war waayam ci kaw gëléemam bi nga xam ne moom la yoroon doon woyaaseeg moom dem bi nga xam ne ci lay woyaasi ba dem ci ndand foy foy suuf soo xam ne dara new fa waaw lu xew fan falatat minhu minhu moom daal daa wàcc rek mooy fële mooy wane ne kon dafa daanu mu daanu rek gëlëm gi daw mu leer na ne moom manu koo manu la dawaat gëlëm ah. ah, na gëlëm gii di di manu ko koo dabaat jeex na waaw moom manu manu la topp gëlëm gi ba jàpp ko. léegi nag bi mu demee noonu wa alayha ta'amuhu wa sharabu te ci gëléem gi ki la tegoon li mu war a dund ci wayaasam bi li mu war a lekk ak li mu war a naan yépp ci la newoon waaye gëléem gi nee na muy daw na dem dugg deneer bi di daw léegi nag bi waa ji xamee ne gëléem gi da koy xool ba gëléem gi dem ba gisatu dara fattaja léegi nag mu nekk noonu ci xaal boobu état boobu ba xiif ak mar jàpp ko te mu xam ne manul fii amul benn dëkk bu mën a dem bu jege benn village bu mën a dem foofu man faa ñaan ndimbal jeex na léegi nag ñim def fa mu tëdd fi zilliha fa ata shajara waaw fa ya'isa min mu désespéré wu ci ne ah raaxilaam gële rëcc gëlee moom gële dina ci jotaat ndax daw ga mu daw ba gisatu ko gëneen ñi dem na gisatu ko manatula amatul sax force amatul sax kattanu di di di waaxu yàlla tere di daw di cokk ci gëléem bi mu toog noonu ba nga xam ne jàpp na ne moom ah désespéré na ñàkk na ci yaakaar fa ata shajara li def mu mu dem benn garab bu mu seen foofu la ñëw fa tañaa fi zilliha mu ñëw tëdd ci ronu garab boo gële waqat aysa min rahilati te dëgg-dëgg daal dinay désespéré ci gisaat jotaat li nga xam ne mooy war waayam boo bëri daal di dem yéen dem yóbbaale lekkam ak naanam bi mu nekkee noonu rek tëdd na xoolatul sax nekkatul sax di xool horizon beeg di xool non dafa tëdd complètement di xaar dee fa baynama huwa kadhalik bi nga xamante ne nii na ci la nekk noonu rek waaw di xaar dee ah rek iz huwa biha qa'imatan 'inda naka noonu ak tiis nag mu jékki rek ñëpp tëdd noonu daal jékki rek gëlëm gi tiim ko mu xool gis gëlëm gi ñëwaat na mu gis lépp lu mu ci bàyyi woon ah besace yi nga xamante ne euh, saako yi mu defoon lekk geeg naan li yëpp nekkaat ci kaw gëlëm gi mu gis gëlëm gi tiim ko mu taxaw tiim ko fa ko fa axadat xitaabiha ci saase mu tëb rek. jàpp ci li nga xam ne mooy laxaabu li nga xamante ne mooy mooy mooy mooy jëlem bi summa qaala min shiddatil farah ginnaaw gi mu wax ci tar gi nga xam ne moom la mbëtteem boo xam ne yaakaaru ko woon moom moom moom jàppoon na ne fii day dee moom dee moom moo moom la moo tax wax mu tëdd di xam jëlem gi ñëwaat nii laa ilaha illa allah summa qaala mu wax ginnaaw gi min shiddatil farah yi ndax tar ak ak ak kontaan ne allahumma di sant boroomam allahumma di ko gërëm ci lii mu ko defaraatal na allahumma ay eh, yow sama borom anta yow de abdi yaay sama jaam wa ana taman mii de rabbuka maay sa borom suñ yonent bi alei saatu salaam ne axtaa dafa juum min shiddatil farahi ndax lan taru kontaanam gi mu kontaanoon ne day dee borom bi indi laa sul ko gi mu téeb gëléemam gi mu rëccoon gi rëccoon mu tiim ko mu kontaan ba ne bi di jël doon njukkal boromam naan borom bi yow yaay sama jaam man maay sa borom da ko du lu mu tay de dafa juum ndax kontaan gu mag noonu mu kontaane lu muy rëy rëy rëy ba wax lool borom bi moo gën a kontaan jaam bi nga xam ne day ñëw di tuub ci boromam waaw <laughs> ah waaw léegi kon xadiis yii nii xadiis bu rëy rëy rëy nii Allahu akbar kon nga gis borom bi tabaaraka wa taala ni nga xamante ne nii noonu la noonu la bëgge noonu lay amee kontaan noonu lay kontaane jaam bi bu dee day ñëw di dellu ci moom di tuub ak lu mu man di def ak bàkkaar def lu man di toll yow ñëwal rek l'essentiel ñëwal waaw waaw yólla ah, qul li ibadiya alladhina asrafu inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a xanaa suñu boroom waxul lool ne yonent waaye saa saa waxal sama jaam yi nga xam ne ñoo dem ba désespéré wu ba ñàkk yaakaar bi seen bopp la taqnatu bu leen ah, bu la ñu ñoo ñoo dem asrafu ñu ëppal ci seen bopp ndax bakkaar yu bari yuñ def waaw mooy yàlla yu bari yuñ def te dëkke ko malgré loolu buñ ne ñoom ils sont perdus yow oh, affaire yi jeex na ñoom kay mënatu ñoo baax déedéet suñu boroom ne déedéet bu ñu désespéré wu la yéen bu leen désespéré wu min rahmatillah ci yërmande yàlla bu mag gi tam yaatu waaw inna allah ndax borom bi borom bi moom de laaha allah borom bi yaghfiru mooy jéggal az-zunuba ba bakkaar yi mbooleem seen waaw jami'a mbooleem seen kon nag mu ngo bu ñee nag yàlla day kontaan loolu allahu alam borom bee xam nan lay kontaane tekkiwul ne comme doomu aadama yi la comme mbindeef yi comme nga xam ne mooy li ñuy kontaan day am lu lu ñuy yëngal ñu kontaan borom bi tabaaraka wa kontaan gërëm li nga xam ne gërëm lay gërëm jaam bi bu ñëwee di dellu ci moom loolu tekkiwul ne walla mooy borom bi daa am xol boo xam ne day yëngatu bu ñuy kontaan déedéet loolu de voilà borom bi day kontaan gërëm jaam boobale voilà léegi kon ñu gis ci yërmande yàlla gu mag ak nangu gi muy nangu tuubu jaam bi ak sopp gu mu sopp jaam yi ba ubbil leen buntu boobale waaw moo tax mu ne inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin suñu boroom wax ci suurat tawba ba léegi inna allaha dëgg-dëgg borom bi yuhibbu dafa sopp lool at-tawwabin ñiy dellu ci moom wa yuhibbu day sopp al-mutatahhirin ñiy sellal di laabal seen bopp saa su ne ci nag ci dellu ci seen borom ah ngir mu laabal leen ci seen biir waaye laabal leen ci seen biti ci li nga xam ne moom la ñuy taqoo ak njàpp ak sangu janaabaak yoo yële ak lépp loo xam ne day fóot xol yi Allah ni sàkku ku leen ko defal waaw kon nag mooy l'islam tout dañuy lëkkaale bi am ak buntu bi mooy borom bi dafa baabu tawba buntu tuub borom bi dafa sopp ñuy ñëw ci buntam boobale waaw muy tuub voilà moo tax mu ne moo gin a tar kontaan ci ki nga xam ne sax jaam bi nga xam ne lu mel nii moo ko dal waaye da nga ciy jàng ne te ni ki nga xam ne dafa juum ba wax wax joo xam ne waxu kéefër la njuumtee ko ko yóbbu ko kenn bu ko jàppe xam nga kii lii mu wax bu dee nit moo tay wax lii kooku bu yéefër lay doon bu dee jullit la yéefër lay doon bu dee yéefër moom laa yaziduhu illa kufra bu dee nag yéefër loolu du ko yokk du kéefër mooy nga ne yàlla yow yaay sama jàmmaay sa borom waaw loolu mais dafa juum li mu juum moo tax moo tax yeneen tubaab saa saa ne axtaa min shiddatil fara dafa juum dafa juum ndax tar gi nga xam ne moom la taru kontaan ku mel noonu ko jàppe waaw. mooy képp koo xam ne it xo àndul xelam moo xam dañ koo naan loolu tax xel mi wëlbateku mu wax loo xam ne waxu kéefër la kenn du ko jàpp mais allahuma sax waa ji nga xam ne sax dara dalu ko mais dañ koo forcer wax loo ko waxu kéefër comme lañ waxoon Seydina Ammar radiyallahu taala anhu la ko kéefëru Quraysh jàppoon doon ko duma ba wax ba mu wax loo ko loo xam ne du noonu ci borom de yonent bale saa saam mu wax ko ba mu ñëwee wax ko yonent bale saa saam dana ko nan nga fekk sa xol mu ne ko man sama xol maa ngi ko fekk malgré ñu ma doon duma lool ma wax li ñu li ñu bëggoon maa ngi ko fekk mutma'innan bil iman mu ngi dal ci ngëm yàlla ngëm la yow yonent bi alayhi salaam mu ne ko bu ñu delloo dóoraat la defaat la lu mel noonu waxaatal li nga waxoon voilà kon nag moo tax suñu borom ne illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman bam des ñi nga xam ne moom dañ leen a dañ leen a forcer waaw fekk maadaama mu ngi fekk ne xolam mu ngi dal ak ngëm yàlla wax jooju ñuy sutiire ci moom di xëcc ci moom ngir di ko torturer ngir mu wax loo xam ne sax jaaduwul waaw kon nag mu ngi noon waxatuma la ki nga xam ne moom dafa juum lan nañu moo fourché wala dafa kontaan wala dafa tiit ba wax waxu yé kéeféer sa tayu ko kooku euh, suñu borom du ko jàngal du ko jàppe waaye dañ ciy jànge di joxe misaal booy jàngale voilà di jàngale di joxe ay yoo xamante ne ni comme niñ ko fi gise woon nga xam ne ngir woy jegeñal li nga xamante ne nii mooy liñ leen bëggoon a leeralal bëggoon leeral xeet bi ci borom bi ni muy ni muy tare ak ak ak kontaan ci jaam bi nga xam ne day ñëw di tuub mu jox misaalum waa ji nga xam ne moom daa voyagé woon kon nag mu ngi noonu le waaye dañ ciy jànge yonent bi saa saa waat gi mu waat te ngir rek mooy tekkiwul ne voilà mooy mën nañu waat léeg-léeg ngir dëgëral mbir voilà ngir dëgëral mbir ak loo xam ne daa am njariñ ak yéen njariñ lu alhamdulilah du waaye loolu noonu ngir dëgëral te loolu kenn nekku ci amul benn problème bokkul ak ñi nga xam ne mooy ñim na woon walaa tusan ku la xallaafin mahin waat kat ba pare di tere ki nga xam tout le temps day waat loolu bokkul ak lii mooy kon nag mu ngi noonu le hein di waat li nga xamante ne nii hmm, mooy eh, ngir dëgëral benn mbir mu ngi noonu kon xam naa insha allahu taala dañuy yem ne bi di ñëw ñu àggale wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama